mu ne haddathana Isma'il mu ne nettal na Isma'il Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir waxoon nañ la kii seeru imam Malik mooy yaayam muy Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani Isma'il si woon ibn Abi Uways rahimahullah gane àddina 139 génn àddina 226 tey nag jëlawul ci ki nga xam ne mooy eh, eh, nijaayam Seydina imaamu Malik noonu qala rahmatullah alayhima qaala mu ne hmm? Ah, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ah mu ne haddathani nettali na man dong Ismaïl axi sama frère muy Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uwais voilà Abdul Hamid frère am la nee na moom moo ma nettali comme quoi jële ci sa frère loolu lu baax la voilà loolu mooy normal xam-xam da nga koy jële ci ku ne waaw mais am na ñoo xam ne dañu xeeb seen frère yi quoi mais kii grand frère am la mais. voilà sa grand frère boo xam ne am na xam-xam yow nga jay sàkku xam-xam ba pare même bu dee boroom xam-xam nga sax après <laughs> waaw même bu dee sa petit frère wala sa frère jumeau lépp ci yëpp waaw wala sa sët sax da war a mën a jëli ci moom mais ay nekk fi noo man nag ngaay na waaw waaw dañ naan la xamoo tus wala da ngaa rëy <laughs> wala boo xamee feebaru rëy mu ngi ci yow demal faju ji lañ lay wax waaw kon nag mu ngi noonu hmm? Ah. kon muy eh, Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abu Bakr ibn Abi Uwais moom Abu Bakr moo doon dàqantalam tele Ismaïl ibn Abi Uwais grand frère ba Abi Uwais rahmatullah alayhi al-Asbahi yu deux cent deux moom moo njëkk génn petit frère rahmatullah alayhi an Sulaymaan mu jëlee hmm? Euh, ci Souleymane muy muy Souleymane ibn Bilal man Souleymane ibn Bilal noonu la ko waxee te pourtant Ismaïl Ismaïl mooy ñoom euh, mooy kii nii Souleymane ibn Bilal sëriñam la parce que Souleymane ibn Bilal moom ak ñoom imaamu Malik ñoo ne woon Medina boroom xam-xam yi. mooy moom moo njëkk a gaañu nag moom 177 la génn àddina imaam Malik gaañu àddina 3 euh, ans après 179. mooy sëriñ yooyu nga xam ne ñoo newoon Medina borom xam-xam yi borom euh, euh, yi newoon foofu borom xam-xamu xadis la woon bu mag gis nga yàgg nañu fi gis ay xadisam ci sax ci Riyaad bi ah mu ngi ci saxiix yi muy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad min Abu Ayyub al-Madani a xaritu imaamu Maalik la woon mooy Ismaïl day jëlee lekk day jëlee xadis ci moom directement mais xadis bi wu ko ci moom direct da koo jëlee ci frère am ah am na ci intermédiaire an Yahya kon Sulaymaan ibn Bilaal jële ci Yahya ibn Sa'iid mooy Yahya ibn Sa'iid mi ngi gisoon keroog mooy al-Ansaari voilà Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Salim ibn Zalaba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Zalaba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar Abu Sa'id bokkoon ci waa Najjar al-Khazraji rahimahullahu ta'ala Serigne la woon tamit ci imaamu Malik voilà wax naa la ñii ñoom ñoo ne woon foofule 143 la génnaa dina am na wuute rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarani Hafs ibn Ubaydillah ibn Anas ibn Malik mu ne ki ma xabaare man daat man dong Yahya ibn Sa'id al-Ansari mooy Hafs ibn Ubaydillah ibn Anas ibn Malik kii surtout kii la Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom moo ko ko nettali muy Hafs kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko annahu rahmatullahi wa radiyallahu an ali Anas annahu sami'a mu ne moom Hafs mu ne dégg na sami'a Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqul mu ne dégg na Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu naan kaana al masjidu masqufan ala juzu'in min nakhl mu ne Euh, euh, tànda euh, saqf mooy téeg dane jàkkaay yoneen saa salaam li ne woon toit bi liñ ci tegoon ci kaw mooy ay tronc ay datti tàndarma mooy yoo xam ne yu gudd la tronc bi mooy dañ koy def lal ko teg ko mu kawe mooy deg ko comme genre pilier comme comme bois yi ñuy jënd ay poutrelle ak yooyu mooy poutrelle yi li yi di jënd bu ñuy defar zinc wala yooyu wala dañ koy jënd dem ci ay pàkku ak yooyu jënd ci yu bari après teg ci kaw ci kaw toit bi après ci kaw soit nga teg ci zinc bi ñoom nag doon ñoon teg zinc bi caru tàndarma yi lañ doon jël di ko teg ci kaw quoi après voilà moo tax bu ma soon a taw jàkkaay yoneen saa sallam da doon lóor da doon taa <laughs> waaw moo tax laylatul xadr bi boo bële moom yoneen saa sallam bi mu waxee Seydina Abu Sa'id al mu ngi naan boobu way boobu yoneen saa sallam dafa sujóot bi mu sujóotee ci ban bi la sujóot waaw ci bi mu doon jiite bi mu doon julli ci fi mooy bu bu siggee jëbi day koy ñun léegi ku ñu ko wax ñu wax yow ñépp képp ñoo xam ne woon du mel ni sujjóot ci tooy bi non ñun moom mooy ci l'opulence la ñuy dund quoi waaw waaw ci l'opulence waaw waxuñu la demal ut jàkka ju meloon defaral jàkka ju baax nga naan lan tan moo la ne bàyyi sa jàkka ji mu taa non dañ laa bëgg wax rek ñun mais yi mel noonu mais bu loolu accidentellement la ñu war a mën a dal mais bu ñu naree daal accidentellement sax on préfère ne pas julli ji ci jàkk ji quoi parce que ah non non sama yére yi yow tam ah ah sama yére yi sama yére yi quand <laughs> waaw yeneen saa salam de moom doonuloon def noonu ci ci ci ban bi ci ci ndox mi la sujjóot keroog voilà mu taa ndax jàkk ji da doon taal parce que xam nga ne loolu c'est pas étanche te ci mooy garabu caru tàndarma yi yooyu ci kaw bu tawee day day kii voilà loolu la woon voilà mu ne kaanal masjidu jàkka daa ne woon muy jàkkaay rasulullah sa sa al masjidu nabawi masqufan ala juzu'in min nakhl ci tàndar kiiwu tàndar may dàtt yi fa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ida xataba yaqumu ila jiz'in minha ci benn ci yooyee la doon taxaw mais pas yi def ci kaw waaw am na yoo xam ne tamit mooy affaire bi leen la mooy xatta poto yi taxaw nii ay dattu tàndarma la woon ba pare ci kaw ñu dóor comme benn bant bu gudd kiiwu tàndarma dóoraat yeneen après teg ci nag ay lal ci ay kiiwu tàndarma quoi mooy caru garabu tàndarma yi mooy seen car yi ah voilà mais bi nga xam ne mooy bi newoon ci suuf am benn bu newoon ci suuf yi defoon ci suuf am boo xam ne foofale la doon kii quoi da ci doon taxaw ah falamma suni'a lahu al-minbar bi ñu ko defaree minbar bi wa kaana alayhi mu yéegoon ci te mooy àjjuma ji yi njëkk ñëw rek bi ñu ko defaree fa naa li li dhalika al-jin'i sawtan ka sawti al-'ishaar ñu dégg way foofule mooy dàtt boobule mu doon taxaw ëkk boobule ah way mu yuuxu comme si gëléem gi nga xam ne. daa am fukki at fukki mois daa ëmb fukki mois bu yuuxu lu mel noonu lañ dégg hatta jaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa wada'a yadahu alayha fa sakanat yeneen sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw ah, mu daal di ciy teg loxoom ci lay door a dale waaw boobu mooy bu njëkk bi beneen bi wa fi riwaaya fa wada'a yadahu alayhi fa sakana mooy bii tamit waaye bii it mooy bële fa wada'a yadahu alayha voilà des fa yaban yo hatta nazala nabi sallallahu alayhi léegi riwaay yii la imaamul al Bukhari indi na ko tamit ci eh, beneen eh, boo xamante ne suñu riwaay yii de fay feeñ ci wàllu juma kitaabul jumaa baabul xutba ala al minbar ah. te boobu eh, di dëppook suñu premier hadis bi ah, mooy mooy bi mu def fii mu ne bon mu ngi jaar mu ne xaddasanaa Euh, euh, Sa'id ibn Abi Maryam euh, muy Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim Abu Muhammad al-Jumahi mawlahum al-Misri génn àddina 224 rahimahullah qala haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne nettali Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari rahimahullahu ta'ala qala akhbarani Yahya ibn Sa'id gis nañ ko sànq qala akhbarani ibnu Anas bu la ne ibnu Anas mooy Hafs doomu Anas mooy dañ ko dàkkantale maamam ne doomu Sayyidina Anas mais Euh, Hafs ibn Ubaydillah doomu Seydina Anas bi tudd Ubaydillah moo jur Hafs Hafs boobu la nag voilà ibn Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' gis nañ ko annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qaala kaana jiz'un yaqumu ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy suñu hadis bi moom la Riyaad bi njëkk indi falammaa wudi'a lahu al-minbar sami'na lil jiz'i mithla sawti al-'ishaari hatta nazala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a yadahu alayhi kon mu ngi noone nii la ko al imaamu al Buxaari yendee ci kitaabul jumaa indi na ko tamit ci kitaabul manaqib eh, baabu alaamaati nubuwati hmm? eh, loolu nag mooy eh, lële riwaayu ba la gisoon fii la ko indi yu sakkan voilà boobu loolu moom lañ gisoon wallahu taala a'lamu bi sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab léegi kon ginnaaw lii mooy kon hadith bi léegi ci nañ ut yeneen euh, xoolal al imaam ibnu Umar moom lañ la doon wax ne la imaamul Buxaari haditham la njëkkoon indi ci même kii bi moom la njëkk di dool teg ñaari version imaam Jaabir yi ñu gis nii ak bu après bon beneen bi ci kitaabul jumaa comme niñ ko gisee léegi. imaam ibn Umar radiyallahu anhu bon jaruñu jaar ci kii yi càllale yi imaamul Buxaari yi moo ko indiwoon kitaabul manaaqib baabu alaamaatin nubuwwa fil islaam moom la njëkk woon en tout cas Naafi' mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma euh, Abu Abdurrahman di doo saxaaba moom it di doomi saxaaba génnaan ne 73 am ñu ne 74 radiyallahu anhuma al-Athariyu ah, mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu ilaa jiz'in falammaa ittaxaza al-minbara tahawwala ilayhi fa hanna al-jiz'u fa ataawu fa masaxa yadahu alay voilà mu ne yeneen saa da doon xutba jëm ci ab ëkk wala dàq tàndarma bu newoon foofee bi nga xam ne nag ci la jàpp minbar bi taxaw wala ilayhi wala dem ci minbar bi ah, ah, ah, fa na mu daal di ong al jiz'u xanna anna voilà <laughs> anin al jiz'u ki nga xamante ne mooy dàtt ba fa ataahu yeneen saa saam ko fa masaxa mu daal di raay. yadahu ali loxoom mu daal di koy raay ci li nga xam ne mooy ginnaaw boobale léegi kaa xool riwaay bi nga xam ne Seydina Abu Imaamul Buxaari it moo solo bopp Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne parce Abu Haazim dane hmm, Imaamul Buxaari boobu muttafaqun alayhi la bii mooy hadiisu Seydina Sahl ibn Sa'd moom muttafaqun alayhi la voilà euh, euh, euh, kanta bu ibnu Umar bi du muttafaqun alayhi imaamul Buxaari tamit moo ci wéete imaam Muslim indiwu ko imaam Ahmad solowu ko imaam Abu Daawud ak Tirmidhi ñoo solo bu ibnu Umar bi comme imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi léegi nañ ñëw ci bu Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu anhu wa boobu muttafaqun alayhi la Abu Haazim dane anna nafaran jaa'u ila Sahl ibn Sa'd qad tamaaraw fil minbar min ayyi 'uudin huwa <laughs> dane daa am benn mbooloo boo xam ne dañu wute woon ci minbaru yonent yonent bi alayhi salaam quoi ana ban bois ban ban façon ci bant yi lañ ko defare quoi gis nga ñoom lii leen doon litteel quoi <laughs> ñii ne bant bi lii la ñii ne lee fa qaala ama wallahi inni la a'rif la a'rifu min ayyi 'udin huwa wa man 'amilahu waaw sayyidina Sahl ibn Sa'd anhu ne leen anhuma yëg leen maa ngi wat ci yàlla xam naa ci ban bant ban bois lañ ko defare ak kan sax moo ko defar waaw mu ne wa ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam awwala yawmin jalasa alayhi te man nii maa ngi fàttaliku mu ngi mel ni maa ngi gis yoneen sallallahu alayhi wasallam nii premier jour bi muy door a toog bi muy bi muy toog ci minbar bi waaw léegi Abu Hazim nag ne nee na bi mu waxee lii sëriñ bi wax lii ma ne ko ah fa qultu ya Aba Abbas fa haddithna kon nag Abul Abbas waay waay information yi am solo yi nga xam ne moom nga dund xam ko ñu ngi lay ñaan nga wax ñu ko nettali ñu ko <laughs> qaala mu ne arsala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila imra'atin min al ansar gis nga moom sikki sàkkawul <coughs> waaw beneen yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yebal ci benn femme benn ndaw benn jigéen boo xamante ne ci waa lansaar la bokk ne ko unduri gulaamaki najjaar ya'malu li a'waadan ak ukallimu an-naasa 'alayhaa fa 'amila haadhihi ath-thalaatha darajaatin thumma amara bihaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa wudi'at haadha al-mawdi' fa hiya min tarfaa'i al-ghaaba waaw Allahu akbar mu ne yeneen saa saam ne ko seetal eh, digal sa Euh, xale bi nga xamante ne ab menuisier la sa booy bi loolu nag boo xam mooy mooy ku lay liggéeyal ñoo nga am ne ay jaam lañ dañoo am i jaam ñu am ay métiers yu yu ñuy def voilà ñooñ nañ naan wulaam cecwul nepp xale bu ndaw la non bu ko defee yaamalu li awaadan mu defaral ma ay ab minbar la ay bant yoo xam ne moom lay defar ah. daal di leen assemblée ba ma man ci akallimun nas ma man bu may wax ak nit ñi te xutba yëpp yooyu ma man ci di taxaw wala di toog waaw lii ak riwaay imaam jaabir bi dañ daan la riwaay imaam jaabir bi mooy dañ ko koo proposé yooyu saa sax dañ ko koo proposé ne ko maam ndax duñ la defaral mu ne bu leen soobee après nag ci la euh, euh, wax ndaw si ne ko ne ko mën ngaa wax kooku mooy sa sa sa najjaar bi sa sa sa sa bi waaw mu defaral ma la ngeen waxoon rek voilà kon loolu la léegi nag nee na fa wudi'at ñu teg ko hada al mawdu ñu teg ko fii ngeen gis nii minbar yore saa sam di jamono yooyu mu nga fa woon ah bon histoire minbar bi loolu taxu ñoo jóg parce que bar bi lakkoon na fi ba jeex ba jàkk ja tàkkee après euh, am benn buur benn kii bu nekk yaman bu yónnee ñu ram ñu remplacer ko beneen minbar ainsi de suite ba léegi xam nga ne mos du bar yooyu mooy yi fi nekk léegi nii da ngaa foog ne léegi bi minbar ba yeneen saa sam doon taxaw moom daa lakkoon voilà <laughs> waaw yooyu taxuñoo jëkk quoi loolu c'est bien après waaw euh, en euh, kii en tout cas minbar ba fa newoon daa lakkoon est mooy bu yeneen saa sam ba mu doon taxaw moo ci nekkoon a nekk boobu ba ba année six cents yi Euh, euh, loolu euh, defe na maa leer mais l'histoire boobu taxu ñoo jóg léegi kon sayyidina Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma mu ne après fa amila hadhihi thalath ad-darajat ñu defaral ñu def ci minbar bi mu am ñetti ñetti escalier moom la naan darajaat mooy comme ay escalier trois marches voilà trois marches summa amara biha yeneen saa sallam digal digale minbar bi ñu teg ko fa wudiyat hada ñu teg ko fii fa hiya min tarfa il ghaba mu ne tarfa la benn garab la boo xam ne amul benn ndég amul benn épine waaw waaw ci kaw noonu foofu noonu euh, foofu yooyu noonu doon garab yi nekk foofu foofu lañ ko defaree ci yooyu ne le lañ ci jëloon defar ko allahu akbar waaw ñetti darajaat kon la amoon allahu akbar allahu akbar waaw Seydina Anas tamit eh, soloona xadiis bu mel nii imaam ad-Daarimi moo ko indi waaw waaw ne yeneen may saa bu ma soog taxaw àjjuma da doon wiiru ci zahrahu ila jiz'in mansuubun fil masjid boom dañ ko moom dañ ko sam ci jàkka ji doon fa yaxtubu naasa muy taxaw mooy da doon taxaw doon rek ah daal di eh, di xutba nit ñi am ku ñëw nag ne ko ala asna'u laka shay'an taqulu alayhi ah wa ka annaka qaa'im ne ko nen saa salam du ma la utal loo xamante ne nii danga nga ciy taxaw te boo ci taxawee ah da ciy toog boo toog boo ci toogee da ngay mel ni ku taxaw après mu defaral ko minbar bi lahu darajataani ah, wa yaqudu ala salisa mooy ñetteel bi mooy ñetti marche la mais ci ñetteel bi la doon toog ah, moom yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne nag ci lañ ko ko tegal xaaral jiw ka xuwaari saw yi waaw. ku nekk rek na ko na nga déggee noonu nga ko nettalee mooy mooy soo ba nga dégg ci muy jóge ci dattu garab ga na nga ko déggee rek noon noonu nga ko nettale mu ne mu yuuxu comme ni nga xam ne mooy yëkk wi bu dee day yuuxu comme noonee xattar tajjal masjidu huznan ala rasulillah saa saa ba jàkka ji waaye mel lu ñu rëngi rëngee mel lu def benn secousse ak ndax yuuxoom gu fort ndax li euh, nga xam ne noonu la amee woon benn Euh, njàqare daal le fait que ren saa saam dootul wéerootu dootul toogati ci moom quoi dootu ci taxawati waaw léegi mu ne faltazamahu yeneen saa salaam daal di wàcc fa nazala ilayhi rasulullah saa salaam minal minbar faltazamahu wa huwa yaqul yeneen saa salaam daal di koy jël teg ko euh, euh, tax ko ci kawam te mu ngi continuer def noonu waaye nee na bi ko yeneen saa tegee nag ci kawam nag falamma altazamahu rasulullah saa salaam sakan waaw waaw. yeneen saa salaam ne ama walladhi nafsu muhammadin bi yadi law lam altazimhu lama zala hakada ila yawm alqiyama huznan ala rasulillah saa yeneen saa ne maa ngi leen di yëgal waat naa ci ki nga xamante ni nii waat naa walladhi waat naa ci ki nga xam ne nafsu muhammadin bakkanu sayyidina muhammad saa salaam mu ngi ci loxoom bu ma ko jëlul woon takk ko sama kaw nii lay continuer di def ba ba saa taxaw ndax jàqare gum am ci ndawal yàlla li saa salaam mu ngi noonee Allahu akbar waaw ah mu ngi noonee waaw mu ngi noonee waaw waaye minbaru yoneen saa salaam boobu par exemple euh, ñett noonu mu meloon noonu la meloon waaw. marwaan bi mu ne gouverneur <laughs> Ibn al-Hakam <laughs> en ma am na xajar loolu la wax nee na Marwan mu ne euh, man baru yeneen saa sam dañu nekkoon ci ñetti marche ba ni nga xam ne Marwan moo ci yokk mooy bi mu nekkee gouverneur wu Seydina Muawiya foofu def ko six waaw yokk ci ba mat six voilà waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam waaw kon gis nga kon minbar yonent saa saam dafa newoon loo xam ne lu yem la woon quoi nekk loo xam ne bon léegi boobu gars yi dañ koy kii bu baax waaye moom bu bu yem la woon rek moo tax jàkkaan ci sabam ko doon defar euh, euh, saxaaba yi di wax mu ne no arishun mu ne arishun ka arishi Muusa waaw nañ ko def rek mu nekk euh, foo xam ne arish arish mooy benn genre baar rek comme bu naa Muusaa bam doon jaamoo yàlla rek nañ defal leen ma ko noonu rek baax na voilà mooy jàkka yu bling bling yooyu nga xam ne boo ci julli di xool di gis sa bopp ci karo yi léeg-léeg mën na tax ñenn ñi du ñu am benn teewlu ci julli ji ñuy def waaw léeg-léeg loolu mën na indi fitna ci ki nga xamante ne mooy julli ci jàkka joojee di xool marbre boo xamante ne naan wóo oh, waa bii moom ban façon la pas Iblis day ñëw ah saa xoolal marbre yi bii day yaakaar ne ci ban marbre yi ban façon surtout koo xamante ne yàlla na bu mu di métier <laughs> Iblis laa jaax ne ko xoolal ma marbre bi waaye yow bii jàpp nga ne julli ñi yépp mu ngi résoudre kii ci marbre yi ban façon marbre la nàngam ak nangam day jekk imam bi ne asalaamaaleykum la mu yëg ci julleen mooy asalaamaaleykum jële ci <laughs> yooyu nag xam nga loolu fitna la nag waaw Allahu akbar kon loolu lu ama am ah, solo la quoi kon loolu moo jëmoon ci wàllu woowu léegi al imaam al xaafis am na bi muy saraan yi am na yeneen yu njariñ yu indiwaale eh, ci bi muy saraan yi eh, que ce soit hadith ibn Umar bi radiyallahu anhuma waaye na ko noon hadith sayna Jaabir eh, radiyallahu ta'ala anil jami am na yoo xam ne tudd na comme yu mel ni ñun yi ñu tudd nii léegi mu ne al imaam al xaafid eh, eh, al ibn Hajar rahimahullah <coughs> euh, mu ne fekk bi euh, nañ wax côté euh, bi muy wax xadiis Seyna Ibn Umar bi ba pare radiyallahu anhuma mu ne la wali Abi loolu gis nañ ko sànq mais am lu mu ci yokk. <coughs> Hmm? mooy bi imaam Ibnu Umar ne yeneen saa salaam jëriñoo bi bi mu yuuxoo di jooy noonu yeneen saa salaam da koo dikkal fa ataaw fa masaxa yadahu alay mu daal di koy raay teg ci loxoom après nag mu daal di nopp. mu ne al Ismaa'ili soloo na ko ci yoonu Yahya ibn Sakan jëlee ko ci Mu'aaz an Mu'aaz radiyallahu anhu mu ne fa ataahu fahtadana fahtadanahu fa sakan yeneen saa ñëw daal di koy taf ci boppam après nag mu daal di nopp mu ne booba la law laam law lam afal comme bu Seyna Anas bi lam. lama sakan mu bu ma deful woon nii doonul woon noppi ba faw mu ne lu mel noonu xadiis ibnu abbas beneen sahaaba radiyallahu anhu ma soloona ko inda daarimi ci imaam ad-daarimi rahmatullahi alayhi mi abdullah ibn abdurrahman ad-daarimi ne woon an aqraanu ñoom imaamul buxaari la ki nga xam ne mooy al imaamu al imaamu ki nga xam ne mooy muslim alal jamii mu mu ne law la xanna ila yawm al qiyaama mu ne yeneen saa bu ma ko deful woon nii na nekk ah, di eh, ba yawm al qiyaam di onk ba ne la wali abi awaana wa ibnu Xuzayma wa abi Nu'aym min hadiis Anas loolu gis nañ ko ne mooy mu ne abu awaana solo na jële moom itam ñeel na ko ak imaam ibn Xuzayma al imaam Abu Nu'aym al Asbahani jo hadis sayyidina Anas mu ne yeneen saa saam dana walladhi nafsi bi yadi law lam altazimu lama zala hakadha la yawm al qiyamah huznan ala rasulillah saa saam après summa amara bihi fadu fi yeneen saa saam mu ne bu ma defuloon nii ah, bu mu ñëwuloon mooy taf ko ci boppam affaire bi noppi konoon lii la doon continuer di def ba yawm al ndax njàqare gu mu am le fait nekkatuma ci kaw. Ah, léegi nag mu digal ñu daal di koy suul waaw mooy wane ne du dàtt boo xam ne garab bi lañ dagg mu des noonu mu ne wa aslu fi Tirmidhi duuna ziyaada mu ne cosaanu xadiis bi nag boo demee sunan Tirmidhi du nga ko fekk mais yokk bi nii amu ci woon waaw mooy ñu suul ko waaw mu ne rod na ci xadiis Seydina al-Hasan eh, mu jële Seydina Anas ah bi mu waxee xadiis bu pare mu ne kaana al-Hasanu idaa haddasa bi haadha al-xadiis yaqul al-imaam al-Hasan al <laughs> rahimahullah bu jële woon xadis bi ci Seydina Anas quoi bu ma soon a nettali xadis bi ba pare danaan ya ma'shar al-muslimin al-khashabatu tahinnu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shawqan ila liqa'ihi fa antum ahaqqu an tashtaqu ilayhi al-Hasan ibn Yasaar radiyallahu anhu da doon wax ne ñii yéen yéen jullit ñi yéen boo leen jullit ñi yéen laay waxal bant yi mu naan yéen yéen mbooloom way ñëpp way way wommat yi jullit ñi bant bant ab dat ab tronc waaw mooy taxinu ila rasulillah mooy soppu yonent bi alayhi salaam ba mu wàccee ci moom muy yuuxu ndax cofeel muy muy onk ndax cofeel gu mu am ci ak bëggeel gu bu mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi ngir ngir li nga xam ne àjjuma ju nekk ci moom la doon nekk waaye yéen yéen a gën a yeey ngeen ci yéen waaw allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw waaw mu wa fii hadith abi sa'id sayna abu sa'id al-khudri da bokk na ci ñu ko solo ah inda ad-darimi ba léegi imam ad-darimi Abdallah ibn Abdirrahman yëpp ad-Daarimi rahimahullah ah, fa amara bihi an yuhfara lahu wa yudfan mu daal di wax yeneen saa sam digg après bi mu ko dalalee ba mu noppi ñu daal di gas daal di koy suul waaw mu ne wa fi hadiisi Sahl ibn Sa'd inda Abi Nu'aym boo ñëwee Sahl ibn Sa'd bokkul ak muttafaqun alayhi biñ gisoon sànq radiyallahu anhu ci imaam ibn Sa'd radiyallahu anhuma mu ne foofu eh, eh, inda abi nu'aym al-asbahani mu ne fa qaala yeneen saa saa ne alaa ta'jabuuna min haniini haadhihi al-khashaba <laughs> yeneen saa saa ne ndax yéegu ngi woon yéemu ngeen ci onku garab gi mooy dàtt bi fa aqbala an-naasu nit ñi ñëw alayha ñëw fa sami'u ñu dégg waaw min haniini hatta kasura bukaa'uhum ñu dégg muy onku li ci mais ñoom ñépp tamit ñuy jooy quoi <laughs> allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw waaw nii nii la doon demee waaw waaw kon loolu la quoi Seydina Ubay tamit daal dina koy nettali waaw Seydina Ubay ibn Ka'b moom imaam Ahmad moo solo xadiisam ak imaam ad-Daarimi ak imaam Ibn Maaja mu ne falammaa jaawazahu xaaral jiz'u hattaa tas tasadda'a wa anshaqa <laughs> waaw mu ne yeneen saa salaam bi àjjuma jotee nag li njëkkee defar minbar bi mu ñëw romb fa mu waroon a taaw fa fa kii ba nekk dàq tàndarma boobee di dem ci minbar bi rek mu dàq ba daal di yuuxu comme ëkk bu yu kii ab ab ab kii. ba ni nga xam ne daanaka tuutee des mu xar wala commencé woon naa xar <laughs> waaw Allahu akbar waaw waaw xadiis boobu na imaam al-Haafid nee na fa axada Ubay ibn Ka'b zaalika al-jaz'a lammaa hudima al-masjid fa lam yazal indahu hatta baliya wa aada rufaata mu ne Seydina Ubay bi bi nga xam ne ci lañu park jàkkaayu ne saasam dañ ko doon def dañ ko defaraatoon ay yoon yoon bi nga xam ne ci lañ daaneeloon jàkk bi defaraatoon ko mu ne Seydina Ubay daal di woon jël li nga xamante ni mooy dàtt boobu mooy dañ ko suuloon hmm? <laughs> mais moom lay mu dem jël ko quoi waaw waaw te ne am naa bi ñu ko daaneele noon dafa feeñaat mu daal di koy jël waaw li ñuy defaraat foofu Seydina Ubay yóbbu ko këram Ibnu Kaab waaw fa la nekk ba ni nga xam ne ca lay ràppe wala mu mujj nekk li nga xam ne mooy euh, ab poussière mooy mu daal di ki jeex waaw waaw waaw mu ne wa fii hadith Burayda beneen saxaaba boo xam ne soloona ba léegi mooy lii nii moom daa nekk nett ci histoire boo xam ne xew-xew boo xam ne saxaaba yu baree ko fekk ñoo ñoo ko nett ñoo ko nett xam ji ko gaa fee sot waaw ñoo ko nettali alhamdulillah hadith Seydina Burayda radiyallahu taala anhu moom itam nettali na ko waaw al aslamiyu ci imaam ad-Daarimi la nekk foofu mu imaam al-Haafiz mu ne anna nabiyya rahmatullah alayhi mu nekk ne yonent saa salaam qaala lahu daa wax dàtt bi na ko ixtar an aghrisaka fi al-makaan alladhi kunta fiihi fatakuuna kamaa kunta ya'ni qabla an tusiira jaz'an jiz'an wa in shi'ta an aghrisaka an ughrisaka fil janna fatashrab min anhaarihaa fatashrab min anhaarihaa ah fa yuhsin ah nabtuka ah wa tasmuru wa tusmar wa tasmur fa ya'kulu minka awliyaa'ullah fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ikhtaar an aghrisahu an aghrisahu waaw in shi'ta an aghrisaka an aghrisahu fil janna ikhtaar an aghrisahu fil janna foofu da ne yeneen saa saam da ko tànnloo ne ko boo bëggee ma suulaat la fi nga newoon. laata ngay nekk ab ëkk ab dàq bu ñu sa bu ñu tegoon nee ma saxaat ma saxalaat la fa nga nekkaat tàndar ma nga nga nekkoon avant wala rek nga bàyyi ma saxal la ma ma jëmbat la àjjana bu ko defee nga am nga sa plante nga génne nga nga nga nga nga am ay ay ay fruit bu ko defee awliyaullah yi nga xam ne parandoo yàlla yi dugg àjjana di lekk ci sa meññeef ah yeneen saa salaam ne euh, euh, nee na ta li mu tànn mooy àjjana ma ma ma ma ma ma ma jëmbat ko àjjana waaw waaw lii daa nekk loo xamante ne min alamin nubuwati waaw comme niñ la ko waxoon xadiis bi loolu moo tax loolu la fii kii waaw mooy xadiis bi nga xamante ne euh, nettali bi moo tax imaamul Bayhaqi mu ne qissatu xaniinil jiz'i min al umuur adh-dhaahirati allati hamalaha al-xalafu an as-salaf waaw mu ne nettali jiz'a bi ëkk bi tronc d'arbre bi yonent saa salaam nettali bi daa bokk ci mbir yi nga xam ne daa feeñta leer yi nga xamante ne mooy ñu mujj ñi jële nañ ko ci boroom xam-xam yu sell yu njëkk yi salafu salih waaw kon nag mu ngi noonee te tamit dañ ciy jàng que ne mooy jamaadaat yi dañuy wax boroom bi da leena defal ñuy yëg ah, ak wax ñun nag ñoo ko xamul xanaa borom bi waxul woon wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdi waaw wa in min shay'in borom bi nee na amul lenn lenn lenn lu dul euh, euh, euh, day sàbbal waaw day day sàbbal boromam waaye nag nee na walakin waaye nag li am ba des yéen nit ñi en tout cas lépp ci yéen laa tafqahuna tasbihahum yéen a xamul ni ñuy sàbbaale ci suuratul isra waaw kon loolu la raw mu ne woon tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura borom bi ne asamaan yi juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak li nekk ci seen biir loolu du nit ñi kese waaw wala boo dee nit ñi ak malaaka yi ndax ñoo gën a tedd leneen lu dul ñoom it day sàbbaal moo tax mu ne wa in min shay'in amul dara dara dara lu yàlla bind lu dul day sàbbaal di jaar di sant borom waaye nag yéen nit ñi li ëpp ci yéen xamu ngeen nan lañ koy defe waaw laa tafqahu na kaptawu ngeen xamu ngeen jëluñu leen tasbihahum ñoom nan la ñuy sàbbaale seen borom waaw innahu kaana haliman ghafuura ay borom bi moo la wet ci jaaba bi parce que bu doon def ni nit ku nekk fii mu ne ndox bu waajee jot nga dem bay lekk tàndarma bi téye ko dégg tàndarma bi sàbbaal boo moyul doo ko lekk ah <laughs> way wóor na vuvu bi nga nar a tiim boo ñëwee dem ba tiim ko bëgg jee li nga war a jël daal di tib sa tib yu mag yooyee rek nga dégg ko muy zabal wóor na boobu mayul diñ ko tegaat ci boobu kon baa doo faatu del <laughs> ñun ñëpp kay <laughs> loolu la borom bi lewet gum lewet ci ñun moo tax mu daal di ñuy ëpp nëbbu loolu waaw waaw moo tax ba ba fas ba ba ba nag wa doon wax <laughs> ba nag wa waxee waaja ne ko man lii taxuma lii moom binduwuñ ma ngir lii quoi ay nit ñi nag muy wax yeneen saa saa ne waaw man mii gëm naa ko Abu Bakar gëm na ko Omar gëm na ko radiyallahu anhu maa ñoom ñaar nekkuñu fa woon sax yeneen saa salaam seedeel leen lool ne ñoom dégguñu lii ci man waaye gëm nañu ne lii ma wax noonu Seydina <laughs> Abu Hurayra ñoom sax newuñu fa woon waaw mooy dañuy wax borom bi nag léeg-léeg mu wane seen wax mu leer wala seen jooy wala yu mel nii ngir xar baax. ngir ëpp yonent wala koo xam ne taalibeeb yonent la alayhi salaatu wassalaam waaw wala kon loolu la wala ñu bëgg dimbali comme garab ga nga xamante ne nii euh, moom la woowoon garab gi ñëw <laughs> waaw ne ko maay kan mu ne ko yow yaay rasulullah après delluwaat fa mu nekkoon <laughs> waaye tuut ci saas yi ya <laughs> waaw moo tax mu doon wax yeneen saa saam ne am na fii ci Makka ay xeer yoo xamante ne nii dañ ma doon nuyu ma leen di fay <laughs> man naa leen wax xeer yi mooy montagne yi la wax <laughs> day romb montagne yi ni ko wax asalaamaaleykum ya rasulallah <laughs> xam nga loolu man bu ma doon waaye yow sawaay damay loolu tam ñu dox ñu na yow ñun buñ njëkkee rek di dox fenn nit bu wéet di ngir ñi bu baax rek gaa yi tiit jàpp ne fii mu ne dañoo jommi waaw kon loolu la mooy ne yii dañuy wax sauf que seen wax du ñépp la ko borom bi wuññil ak seen sàbbaal ak yooyu moo tax lool ci zaahiram la waaw waaw akbar kon nag mu ngi noonu kon euh, lu amaam solo la lu rëy la waaw waaw bu ñu nag ab dartub tàndarma ëpp quand comme li imaam al-Hasan Yasaar wax quand ëpp yitte ci yonent bi saa salaam quand ñun ñi nga xam ne borom bi dañoo def wala qad karramna bani aadama ñun la gën a teral quand bu def dattu tàndarma boo yonent bi alayhi salaam yéegatul ci kawam wéerootul ci ci moom mu yuuxu ba ñépp yëg ko muy muy muy onk mu ne gone muy jooy waaye ñun nag moo tax keroog bi génnee àddina Medina gaa yi daanaka am na ñoo am na tuut ñu ñàkk seen bopp de <laughs> wallahi lawla wa lawla al abbas ah bu dul woon seydna abu bakar ak seydna al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhuma ñu bari sawaay keroog du ñu ñëwaataam <laughs> ñoo dëfalaat nit ñi de am na ñoo xam ne moom dañoo tàmbali woon léegi lañ doon devenir des fous parce que ren saa sam génn waaw ñooñu ñoo xam quoi waaw waaw moo tax gaa xam nga boo ñëw Medina day neex booy dem Medina nii day neex mais boo fay jógee da ngay am loo sentir lu rëy rëy rëy quoi lii nag yéeme na quoi <laughs> loolu c'est normal loolu mooy nekk julli dëgg bu kenn gis kuy def nga yow saa yow way yooyu doxal nga naan lan way ci kaar bi ñu dem waay yow yow saa yi saa yi nag da ngay waaru quoi mais yow nii yaay waaru nga naan lan bàyyi sa waaye xëy na moo soob. <laughs> yow amoo émotion yow xanaa sa xol bi xeer a ci nekk xanaa déggoo li imaam al-Hasan ibn Yasaar wax yéen ma'sharal muslimiin am dat mooy onk ndax sopp cofeel mu réy bu amal yeneen saa sax bu ko sopp waaye yéen a ci gën a yey bi léegi ñoo ci gën a kon yow nga nekk jullit yenn ay naan comme ça rek dafa soof quoi buñ ko fi toppee on va rater parce que moom <laughs> waaw faut pas rater votre vol mais émotion bi boobu mu am daa daa daa tax yow daa tax nga rater vol yow <laughs> waaw yow doxal foofu waay <laughs> moom la sëñ bi di wax gison ya inn ah <laughs> Cheikh Ahmadul ya inn waaw ab kii boo xamante ni mu ngay onf voilà dat ba yeneen saa salam mooy bii la doon wax Allahu akbar kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam bii ne ñëw ñu gis xadiisu waaw ah, xadiis bu rëy boo xamante mu ngi ci riyaa mu ngi ci arbaine an-Nawawiyya waaw ah ma jox la péndis seetal xadiis boo xamante ne Seydina Abu Sa'laba al-Xushani ñu ngi ko doon tudd keroog waaw dañuy gis yéen a ngi jàng aaya boo xam ne di ko teg fu dul noonu bi ko waaji laajee